baada acuudu billahi min alshaytaan alrajim wa min qablihi kitaabu muusa imaaman wa raxma wa haadaa kitaabun musaddiqun lisaanan carabiyyan liyundira alladiina dalamuu wa bushraa lilmuxsiniin suñu boroom di kontine kon ci laaya fukk bi ak ñaar mu ne wa min qablihi jiitu woon na alquraan jiide kitaabu muusa di téereb sayyidina Muusa alayhi salaatu wassalaam imaaman téere boobu mooy lan mooy tawraat mooy laa tooraa téere ba mu ko joxoon mu ne imaaman loo xam ne njublu goo xam ne li ci newoon yépp dañ ko doon roy di ko doxe mu nekk mel ni mooy limaamu nit ñi nga xam ne moom lañ doon roy di tibbe li ci biir di ko doxe wa rahmatan te yërmande kese moo woon ca biir mu ne wa haadaati téere bii nag kitaabun ab téere la di alquran boo xam ne musaddiqun dafa ñëw di dëggal yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi lisaanan arabiyya suñu boroom nag moo ko def ci làkku arab li yundira alladina zalamu ngir mu daal di xupp ñi nga xamante ne ñooy bokkaalekat yi tooñkat yu mag yi wa bushra waaye ni mu nekke loo xam ne day ñëw di xupp ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi ak tooñkat yi waaye wa bushra mbégte la di bégle lil muhsiniina mbégte la lil muhsiniina ñeel ñi nga xam ne ñooy rafetal mu ne inna alladina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu mu ne gaa yi nga xamante ne nii dañu ne rabbuna allahu ñoom dañoo nangu ne ñoom kenn du seen boroom kudul boroom bi tabaaraka wa taala ñu ne rabbuna suñu boroom allahu mooy boroom bi lool mooy lan du wax kese de mooy ak jëfla la kenn duñu fi tëralal dara kenn duñu fi ne fii ngeen di jaar lu dul borom bi tabaaraka wa taala mooy ki sañ am sañ sañu tëralal ñu ay ne ñu nii ngeen di doxe mooy ki am sañ-sañ daal di ñuy wax ne nii lañu koy jaamoo kurul moom amoo sañ-sañ boobale de mu ne summa ginnaaw gi istaqaamu ñu cowwaaral ci yoonu lislaam boo wëlata tegg wuñ ci seen tànk de mu ne ñu falaa xawfun alayhim déet ñoom ñuy am dara loo xamante ne nii ñu lu ñuy ragal la dara loo xam ne la ragal ci liy ñëw ci seen kanam walla hum yahzanun te amul dara lu ñuy njàq ci li nga xamante ne mooy li weesu ci ñoom ulaayika gaayoo yële joxoñ leen joxoñ bu sori ndax kawe gañ kawe ci ay darajaat asxaabul jannati ñooy waa aljana xaalidiina fiihaa fa la ñuy sax jazaan loolu nag nekk ak pay bi ma kaanu yaamaluuna ndax la nga xam ne moom lañ doon jëf ci àddina ne wa wassayna al bi waalidayhi ihsaana ci laaya fukk bi ak juróom mu ne wa wasaynal insaana dénk nañ ki nga xam ne mooy doomu aadama bi nga xam ne moom daa nangul moom nanguwul di wét daa bëgg di wéttaliku waaye wa wasaynal insaana dénk nañu ki nga xamante ne mooy nit ki nga xam ne daa gaaw a fàtte bi waalidayhi dénk nañ ko ay ñaari waajuram de ihsaanan lañ leen dénk mu jëf jëflanteek ñoom mooy ihsaanan njekk yéewu xamalatu da nag fàttale ko te xam ne xamalatu daal di woon na koy ëmb ummuhu yaayam ndayam ëmboon na ko kurhan ci ay coono wa wadaatuhu kurha te ba mu koy wësi nit ci coono la mooy ne da koo ëmb lu weer yi gën avancé muy coono yi gën a yokk ba ni nga xamante ne nii ci la koy wësi mu ne wa hamluhu li nga xamante ne nag mooy mooy mooy àpp bi nga xam ne moom la ëmb bi di def muy durée bi wa fisaaluhu ak fi nga xam ne ci la koy nàmpale ba feral ko salaasuuna shahra loolu lépp boo ko boolee day nekk li nga xamante ni fanweeri weer la de mooy trente mois lay doon xattaa ba ni nga xamante ne nii ida balaga lay jote ashuddahu dooleem mooy ne mu màgg nag toll fi nga xam ne mooy diggu dooleem moom doom joojëlee wa balaga mu daal di jote arbaina sana daal di jote li nga xamante ne nii mooy quarante sana mooy ne li nga xamante ne nii ñeen fukki at qaala mu ne rabbi e yow sama boroom awzi'ni mooy yal nag ma yenkiwal an ashkura bu ko defee ma man di ma man di sant ni'mataka sa xéewal gi nga xamante ne nii allati bi nga xam ne an'amta ya moom nga ma xéewalee wa ala walidayya waaye xéewale ko sama ñaari waajur yi ma joge ci ñoom wa an a'mala saaliha waaye di la sant ci la def nga moroon mooy nga daal di may yenkiwal ba ma nga xam ne ma damay def yiiw kese laay def loo xam ne tardaahu yow nga gërëm ko wa aslih lii te yal nag ma yéwénal fii durriyati ci sama njaboot inni man mii kat tubtu ilayka daal dinaa dellu ci lépp wëllif naa lépp bàyyi lépp dellu ci yow borom bi tabaaraka wa taala wa inni taman minal muslimiina bokk naa ci ñi nga xam ne ñooy wommatuñu way ngëm yàlla yi ñi nga xam ne ñoo nekk jullit suñu boroom ne ulaa'ika gaayoo yële alladiina mooy ñi nga xamante ne ni nataqabbalu ñoom la ñuy nangu anhum ci ñoom ahsana ma amilu li gën a rafet ci li nga xamante ne nii moom lañuy ñuy jëf mooy seen jëf yépp a rafet wa natajawazu ñu daal di leen daal di leen bu jéggal an sayyi'aatihim ci li nga xamante ne nag mooy rëcc-rëcc yi nga xam ne moo leen di dal yooyu maa leen koy baal mel ni amul woon fii ashaabil janna boole leen ci ñi nga xamante ne nii ñooy waa aljana suñu boroom ne wa'da sidqi lii de mooy digub dëgg bi nga xam ne alladhi bi nga xam ne kaanu nekkoon nañu yu'aduna doon ko dik laaya bu njëkk biñ gis nag bu bari am na ci boroom mufassiruna yi ku mel ni sax boroom xam-xam yi ku mel ni sayyidina ibn abi taalib radiyallahu anhu waaye ko noonu seydina wa mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhum wa ardaahum dañ ne kii abu seydina abu bakar lay wax mooy mooy moom moo demee nii nga xamante ne nii moom léppam borom bi da koo matale ba pare mu sant ko moom ñaan borom bi ñaan gi ñaan gu baax la nag pour képp koo xamante ne nii mooy ab jullit la wallahu taala alam kon mu ne walladi qaala liwaalidayhi uffin lakumaa ata'idaanini an uxraja waqad xalat alquruunu min qabli mu ne ndaal ka nga xamante ne nii ka nga xamante ne nii nag qaala moom waa ji nga xam ne qaala dafa wax liwaalidayhi ñaari waajuram uffin lakumaa ne leen way cim waay waaye yéen da ngeen may da ngeen may sonal mooy façon wax yooyu uffin du uf de déedéet mooy façon wax yu ñàkkiteeg yéen yoo yële nit ki di wax li nga xamante ne nii mooy ay ñaari waajuram naan leen waay topp leen nee waaye ah waay sori leen nee waaye paa ah waay paa yeeg mère bi ñoom dañoo sànni quoi wala ñoom seen génération dafa weesu ko ah sax ñoom yu yàgg rek la ñuy wax dañ may tere ma live quoi ma dund façon wax yooyu mooy uffin lakuma waaye ñeel na leen waaye ata'idaani nii ndax dangeen may dig an uxraja ne bés dina ñëw ñu dekkil ma wa qad xalatil qurunu takat jiitu woon na li nga xam ne mooy ay siècle ay nit ñoo xam ne ñu bari ñoo xam ne dundoon nañu fi ba génnaat dina min lii jiitu woon ma anañu wan leen ñu leen bu dee ne ñu dekki nañ dekki ma gis wa fekk nag ba muy wax loolu le moom doom yastaghithanillah ñu ngi ñaan boroom bi tabaaraka wa taala ndimbal ngir mu dimbali leen ba seen doom ji daal di gindeeku waaye di ñaan boroom bi tabaaraka wa taala mu dimbali leen ba li nga xamante ne réer gii mu nekk moom ñu bañ cee tàbbi ñoom naan ko way la ka amin eh yow sama doom waay waay waay amin gëmal de inna waadallahi way la ka du dañ ne na ko toskare loolu mooy way la ka mooy éy eh, yow façon bu mel noon la mooy duñ dañ koy ñaan yàlla si kawam déedéet amin waay waay gëmal inna waadallahi haqqun te na nga xam ne digub yàlla bi mu digée ne nit ñi dina leen dekkil xamal ne dëgg la de fa yaqulu doom ja di leen tontu ñoom ñaar naan leen ma hada lii nekkul illaa lu dul asatirul awwalin lu dul li nga xamante ne nii mooy nettali yi nga xam ne mooy nettali way ñu njëkk ña rek nga xam ne ay mystère ay mythologie la mooy lañ rëddoon daal ci seen téere nga xam ne ay léboon lay léeboon léppoon amoon na fi ndaanaan la mu ne ulaayika gaayoo yële alladina mooy ñi nga xam ne mooy doom ju mel nii ak ñi nii ñu leen di seen waajur yi baax di leen woo ci diine ñu leen naan topp leen nee ah li ngeen di wax waaye lu dara wan leen ma ñi faatu woon ñu gis bu ko defee ma gëm ne lii am na lii nekkul lu dul mythologie des anciens waaye yow nettalin nit ñu njëkk ñu la woon rek dara amu ci suñu boroom laay ulaayika gaa yoo yële alladina mooy ñi nga xam ne xaqa daal dinay yey alayhim ci seen kawal xawlu wax jama waxoon fii umamin dinaa leen boole ci ay mbooloo yoo xamante ne nii xad xalat wiitu woon na min qablihim lu leen jiitu ñoom ñooñu doon weddi minal jinni ci ay mbooloo yoo xam ne minal jinni bokku ci jinne yi wal insi ak nit ñi innahum kaanu xaasiriin dinaa leen boole ci mbooloo yoo yële nga xam ne ñoom dañoo nekkoon ñu perta nga xam ne safara la ñu jëm kon nag lii insha allahu taala